qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam masalii wa masalukum kamasali rajulin awqada naaran faja'ala al-janaadibu wal-faraashu yaqa'na fiihaa wa huwa yadhubbuhunna 'anaa wa ana aakhidhun bihujazikum 'ani an-naar wa antum tafallatuuna min yadii rawaahu muslim rahimahullah aljanadib naxwu aljaradi walfarash hada huwa almaaruuf alladi yaqacu fi nnaar walxujaz jamu xujuza wa hiya macqidu alizaari walsaraawil alimamu annawawiyu rahimahu llahu taala muy ñëwaat ci garab gi nga xam ne moom la ñuy présenté boobu ba léegi ci toolu nit ñu sell ñi ah, radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa wa ma'waahum muy garabu ci tool bi digle gi bi digle ñuy wattu ah dundiinu yonente mi alayhi salaatu salaam yoonam wii ak teggi ni ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiisu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari deuxième xadiisam di ñaareel bi ndax biñ mujj woon gisit xadiisam la woon al-Ash'ari Abdallah ibn Qays radiyallahu anhu muy misaal mi yeneen tubaab yi saa saa joxe diggante misaalum li ko borom bi jox ci njub ak xam-xam misaalu taw bi nga xam ne dafa sotteeku laal benn suuf kon nag tey insha allahu taala ñu war a gis xadiis bi ci tegu. loolu moo doon xadiis cent soixante-deux tey ñu war a gis cent trois ginnaaw bi ñu tàmbalee téere bi ba léegi téeméer ak juróom benn fukk ak waaye euh, ci téere bi mooy as-saamin mooy bunt bi mooy xadiis numéro huit ci buntu bi moo tax al imaam rahimahullah mu ne as-saamin bi ba mu ne an Jaabir mu ngi koy jële bi Seyna Jaabir Jaabir rek la mooy ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram bokkoon ci waa banu salima radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ah bokkoon ci waa xazraj alxazrajiyu assulamiyu ah, ah, ah, pas assulami assalami parce que assulamiyu ñooy waa banu sulaym voilà waa banu salima assalami voilà Jaabir ibn Abdillah banu Sulaym ku ca bokk as-Sulami ñi as-Salami eh, mooy banu Salima kon Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qaala mu ne qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama neena masal yi sama misaal wa masalukum ak seen misaal yéen nit ñi ka masali rajulin yéen ñun ñëpp sama xeet kamasali rajulin dafa mel ni misaalom benn góor boo xam ne aw naara dafa taal ab taal hein comme mu nekk ci tukki ah soxla na taal mu taal taal bi ngir aajoom ngir am yum ci war a def moo xam day tong wala muy jaaru ndax sedd na bi mu ko taalee fa ja'ala al janabibu wal faraasu yaqana fiha léegi nag <laughs> suturel yi <laughs> muy criquet yi njéeréer yi ñoom ak faraas yi ñooy papillon yi ñooy lëppaa lëpp yi voilà ñoom lëppaa lëpp yi di papillon yi ñoom tamit ñu tàmbali yaqaana fiiha di rot nag ci biir safara comme que day lëndëm ñu taal ñu jóge fee di ñëw ci leer bi jàpp ne leer la waaw leer na dëgg la mais ñu ñëw di di dugg ci biir di lakk rek <laughs> waaw wa huwa te moom nag ba mu taalee loo gis njéeréer yeeg sudëreel yeeg sudëreel yi di njéeréer yi ñooy njéeréer yi ah jóge ne ak le palëp yi papillon yi di di di jëm ci saal bi di ñu wand rek mu gis ñu ñuy wande muy fexe nag yor benn sër wala ab loxo ay jël ay loxoom di leen puus ngir ñu bañ a agsi di leen puus saabu bu gisee yuy waaj a daw seen mu puus leen ngir ñu bañ a sori ñu bañ a jege taal bi wa huwa da moom yazukkuhunna anha mu ngi leen di di leen repousser di leen pousse di di bëgg euh, way empêcher leen waay bañ dugg buñ dugg ci taal bi waaye di yàqu waay <laughs> mu ne loolu mooy sama misaal ak yéen wa ana moo tax man axidun bi hujazikum an an-nar nit ñi yéen a jëm ci kàmbu safara bi ci jëm <laughs> waaw direct ci lan topp bànneex yi topp iblis ak yi nga xamante ne seen mbiru bakkan kese la te lépp di mooy yàlla yoo xam ne borom bi da cee digge safara yéen ngeen nekk ci ma ñëw naan leen génn leen ci mais ñu may ñu may fël ma leen di jéem a moo tax mu ne wa ana taman aaxiru maa ngi jàpp bi hujazikum anin naar mooy jàpp ceinture leen gis nga nit ki buy takk ceinture fi mu koy takk ndigg li moo tax al imaamu Nawawi rahimahullahu taala premièrement aljanadib mu ne aljanaadibu euh, janaadib boobu nga dégg fa ja'ala aljanadibu wal mu ne naxwul naxwul jaraat ñoo niru rek façon njéeréer yi la wal euh, ak yi nga xam ne façon njéeréer yi ak lëpp moo tax mu feddal ne aljanadibu njéeréer yi wal faras ak lëpp paa mu ne hada huwa al ma'ruf alladhi yaqa'u fi an dañuy jógee ne rek di naaw di ci di di dugg si ci taal bi waaw mooy taalal fenn rek mu lëndëm yi nga taal ab taal da jekki papillon yeeg yiy dox jóge na yi naaw ñëw di ci dugg si ndax ñoom pour ñoom lii yeer la ñu ñëw rek di dugg si dëkkate yoo ko dugg nag mu xamal la nag nga xëm nga daal di yàqu nag <laughs> kon <laughs> mu ne wala wal xujaz kantaal xujaz bi nga dégg wa ana axidun bi hujazikum mu ne jam'u lool pluriel la lu bari la mooy lu bari lu hujuza hujuza mooy benn bi wa hiya maqidul izari wa sarawil mooy fi nga xam ne fa la ñuy takk ah fi nga xam ne moom la ñuy takk làmbaayu suuf xam nga arab yi seen toog lool mooy ñëpp ah. da ngay am ensemble loo xam ne ci kaw ak ci suuf li ñuy takk ci suuf ci ndigg li mu wàcc suuf loolu lañ naan izaar li ñuy sol mu jóge ci kaw di wàcc nag loolu la ñuy tudde ridaa ah léegi nag mu ne bërëb bi nga xam ne nag fa la ñuy yeew euh, lambaayu suuf yi nga xam ne ci ndigg li nañ koy takk mu wàcc loolu mooy wa saraawiilu ak sirweel yi muy façon caaye la quoi façon caaye la euh, yooyu nga xam ne boo ko solee mooy rek ceinture voilà mu nee na yonent way saa saa nee na man foofu laa téye ci yéen ku ma gis ci yéen mu jëm ci yu baaxul rek ah noonu laay koy ceinturer téye ko ngir bu mu def ci safara siiwaay waaye nee na man maa ngeen leen di def lool waaye nag malheureusement wa antum te nag yi nit ñi ñu ëpp ci yéen ñu bari ci yéen en tout cas tafallatuuna min yi ñu ngi ñu ngi rëcc ci sama loxo yi waaw ñu ngi rëcc ci sama loxo yi ni ma leen téye noonu ñuy bis di siisu di pëccu ba ñu bari di rëcc ci sama loxo yi di tabbi ci safara si wal iyaazu billah mu ne xadis bii de raw mu ne soloo na ko muslim waaw Allah Allah al imaamu muslim ibn al hajjaj al qushayri moom moo ko solo moo ko wéete mooy al imaam abu al buxaari solowu ko waaye imaamu muslim moo ko solo al imaamu ahmadu buni muhammad muy sëriñam mook sëriñam ñoo ko solo ci ashaabu kutubu sitta imam ahmad mu ngi indi ci musnad jabir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhu kon al imam muslim nan la ko indi moom mu ngi ko indi ci kitabul fadail babu shafaqatihi sallallahu alayhi wa sallam buntu ngëneeli buntu bi ci téeréb ngëneeli buntu bi surah ne shafaqatuhu ak ñeewantam ak cofeelam sallallahu bi mu am ala ummatihi ci xeetam ni mu leen yërëme wa mubalagatihi ak da yëpp yulli dayok coonoom ak ni nga xam ne noonu la la nekk ca talu ci saa su ne fii tahzirhim di leen moytandikuloo di leen mettre en garde mimma yadurruhum ci li nga xam ne moo leen di lor mu ne haddathani Muhammad ibn Hatim mu ne ki ma nettali mooy Muhammad ibn Hatim ibn Maymun al-Baghdadi Abu Abdillah rahmatullah alayhi al-Marwazi al-Mu'addib rahmatullah alayhi qaala haddathana ibn Mahdi ma nekk ma nettali ma ibn Mahdi ma Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hasan ibn Abdurrahman al-Anbari Abu Sa'id taalibe la woon ci imaamu Malik ibn Anas rahmatullah alayhi qaala man haddathana nettali nañu Salim ibn Hayyan ibn Bistam al-Hudhali al-Basri al-Muqri rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn Mina moom moo ko jël ci Sa'id ibn Mina al-Makki rahmatullah alayhi Abul Walid al-Makki al-Madani finalement Madina la dëkkoon rahmatullah alayhi an Jabir moo ko jël ci Sayyidina Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma waxoon nañ le mbirom sànq annahu qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naara fa ja'ala al-janaadib wal-faraashu yaqa'na fiihaa wa huwa yazubbuhunna anhaa wa ana aaxizun bihujazikum ani n-naar wa antum tafallatuuna min yadii kon mu ngi nii lii noonu la ko al imaamu muslim rahmatullah alayhi daal di indi kon lii mooy misaal mi nga xamante ne nii moom lañu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko gisoon ci biir weesu ci njàngat yi que lii nii mooy di jàngale di ko jaare ci ay misaal yoo xamante ne ngir jegeñal euh, nit ki. ñi nga xam ne mooy ñi ngay jàngal ak ñi ngay yee li nga xamante ne mooy li nga leen di wax yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon nañ ko fan yenn yonent bi alayhi salaatu salaam nañ gis xadiis bi ci biir mooy ne nii la waaw ñun ñépp mooy bi mu naan kullu ummati sama xeet yëpp yadxuluuna aljanna ñoom ñépp ay dugg àjjana wam des ku bañ ñu ne ko mais koy bañ yow yonent bi alayhi salaam mu ne ku ma topp rek man ata'ani daxala aljanna wa man asani faqad aba ku ma ku rek dugg nga àjjana ku ne li ma indi sa yoon nawu ci di doxalee sa bakkan ak bakkan yi ay nit wala ñeneen intérêt ñeneen faalewoo sama diine jii ma fi indi leer gi yow moom yaay bañ yaay kii dem safara wane woon nag dinañ gis xadiis bi nga xam ne ci la yonent may sa saam di leerale misaalam ak misaalu nit ñi mooy lii ndax kat da ngay yëg ne nit ñépp ah fi ñu nekk mooy lan ala shafa jurufin haar wallahi waaw ki la ne mooy peggu safara soo xamante ne nii kenn manulaa nettab la ni mu deme loolu mooy lan mooy nit ñi borom bi da leen a indi comme li yonent bay saa saa wax indi leen ci suuf Abdullah shayatin yi fëkk leen shaytaane yi xam ne ak te borom bi da leen a mooñaale loo xam ne fitratallahi allati fatara an-nas alayha borom bi da leen a mooñaale loo xam ne ngir ñu mën bi ñëw ci moom loo xam ne day tax ñu man di dellu ci seen boroom di nangul seen boroom waaye shaytaani yi ñëw daal di soppi lool ci ñoom fa abawaahu yuhawwidaanihi wa yunassiraanihi aw wa yumajjisaanihi wa in kaana muslimayni ci riwaaya imaam muslim fa muslim suñu borom dafa mooñaale doomu aadama yi yëpp loo xam ne day tax ñun mën a nangum jub waaw dofis ñu am yoo xamante ne nii borom bee ko def ci ñoom loolu lañu naan fitra mais loolu société bi da koy yàq te société bi noonu comme que xamuñu saytaane yi ñoo leen di fowe ñu tudd ko nag sous forme de d'éducation on va éduquer nos enfants voilà on va les yoo xam ne tout est satanique dara yi l'islam amu ci lépp ay yu yiis la yonent bi nañ ne man yonent yi ak ñoom dañoo ñëw ngir delloo wat leen ci li leen borom bi tegoon waaye ñu bari nanguwuñu ko mooy lii nee na misaal ak ñoom noonu la mooy ne fii mu ne safara dafa leer gis nga lëndëm gi misaal bi mu joxe Allah <laughs> gis nga àll bi wala nga xam li nga nekk ci àll bi fay yow moom fay loolu lu ma lay jaga yow moom laay ah ñoo joor léeg-léeg du léeg-léeg wala yéen seen tool yi soriwul soriwul seen kër yi <laughs> man ngaa dem jàll àll bi dem fen seeti fan nga jaay nga guddee fa wala yu mel noonu mais boo taalee guddi gis nga insectes yi nekk foofu yëpp ay ñëw gis nga leer boobu ñu gis moo leen di attiré mooy ak ak ak ak lii noonu la mel c'est eh, moo tax inna dunya hulwatun xadira dinañ ko gis insha allah gis nga àddina bi bu doyadi ji te ngaa wa te ñàkk solo mais du la wan du la wan face boobu le côté boobu mais gis nga loolu xulwa dafa neex xadra dafa nëtëx waaw dafa verdoyant te borom bi da leen fee indi mustaxlifakum mustaxlifakum fi léegi mu xool ana lan ngeen di liggéey waaw fattaqu nisaa wattaqu dunya wattaqu nisaa waaw loolu mooy dafa neex loolu nag mooy leer gi li tax insectes yi di yëgëfee di daw di daw di ñëw loolu la waaw parce que affaire bi dafa neex moo tax ñuy daw leer gi ñu foog ne fii la ndax liñ gis mu leer fépp lu dem fii leer na daw si ndekete yoo taal la boo xam ne xam nga lu mu fiy def si mooy ngir xamal leen waaw bés bu ci tabbi mooy sa alkande sa géejug alkande yaa ko ne salaamaaleykum laa wax <laughs> yaa fekk teenu alkane ne ko salaamaaleykum yaa alkane maa ngi ñëw mu ne la bismillah ne na ci dabaj mu lakk la <laughs> yonent bi alay saa salaam ne nag ah sama misaal ak waa jooju la nag <laughs> taxaw naa naan leen de bu leen dugg di leen jàpp sax ngeen seen téere téye seen seen liggéey di xëcc waaye malheureusement ngeen di puus lool la lool mooy lan mooy misaalu l'islam gi waaw moom la la doon wax ñenn ñi malgré ñooñu mooy duñu ñu xëcc ñooñu la doon wax ne eh, yéemu na ci ñi nga xamante ne dañ leen di dugal sa àjjana ci ay jéng dañ leen di yeew di leen fa dugal mooy xëcc gi nga leen di tere naan leen gis ngeen gis ngeen àddina bi eh, attractivité ci yi fi am pa eh, yi nga xam ne ay tentation kese la baaxul waaw yu ñëw en tant que jigéen moytul ma góor ñu sàggan ñiy nekk fi di di di di daw yi rek di jàpp waaw di daw yi di ut doole foo leen fekk ñu ngi xool ndax seen triceps yi ak seen biceps yi baax na waaw ku ñu ko ci nekkal kese lañ bëgg ci caaxaan ak ak yoo xam ne denc ñu la de dañuy fo léegi nag yow gis nga boo fi nekkee l'islam loolu la lay wax yonent waaye sa femme loolu la lay wax attention waaw boo bëggee sëy jaaral ci yoon ñu may la nga ñu maye la wala nga loolu bu mu topp ñii nag di la jaay ay playboy ak yooyu dañ lay nax waaw te loolu yàggul de waaye seetul loolu boo koy wax ñu bari alhamdulillah ustaas moom dañ lay ree rek buñ la man na wax dara bu dee yabuñu la <laughs> fuñ la yabee nag moom dañ la dul déglu sax <laughs> wala ñu déglu la pare ne ustaas waa baax na waaw moom daa soof quoi <laughs> dem mooy daxa ak yiiwam lu koy wax mais faalewu la pour moom li nga koy wax lu ko dégg waaw mooy insecte bi dugg ci biir safara si ñu koy puus moom muy jële puus di jaaraat keneen ngir dugg ci waaw <laughs> sa àddina jaru ko ah, ah, ah, bëgg alal jaru ngeen koy jaare ci lu xaram liggéey leen te bàyyi nekk di dóor ay dàqee ka def ay njuuj njaaj ngir am alal nga leen koy wax gaa yi faale la mooy yaa ngi leen di puus même sori waay safara si ñuy dugg ndax loolu safara la teenu safara la mais dañ lay mere waaw ñenn ñi moom dem na ba dañuy wut ay barrière ak yow bu ñoroon sa numéro coupé ko xool Seydina Nuh qaala rabbi inni kullamaa da'awtuhum litaghfira lahum ja'aluu asaabi'ahum fii aazaanihim wastaghshaw thiyaabahum wa asarruu wastakbaruu istikbaara yonent Yàlla Nuh alayhi salaam moom misaal mii la ay ñoñam ma ngi bëgg a tàbbi ci safara si mu leen di téye nan leen di téye mooy di leen prêcher la bonne parole di leen wax li yàlla bëgg di leen wax li yàlla tere na ngeen ko sori ndax nekk ci kat mooy seenu dugg ci safara waaye faale wuñ ko loolu lañ def ja'alu asabi'ahum fi azanihim kullama da'utum léegi saa bu ma ñëwee di leen woo duñ ma sax déglu seen loxo yi la ñuy jël seen baaraam yi saañ ko ci seen nopp yi ngir bañ maa dégg mais yemuñ ci lool jël ay sër yére yi sol mu xaw a yaatu lañuy jël yëkkati ko def ko seen xar kanam yi ngir nee nañ bañ maa gis bu ñu ma gis bu ñu ma dégg te ndax li leen di woo mooy bu leen dugg ci safara si ndax la ngeen nekk safara la fa la leen jëme fa sabajuru fil har la ñu bañ kon nga gis nit mooy misaalu moom laa wax misaalu gis nga yéeféer bi ak ki nga xam ne sax jullit la waaye day topp bànneexam ak mooy la moom misaalu xale bi la xale bi yeewul ndayam ak baayam di ko digal yenn yi muy mer fii mu ne muy boo ko yeeyee fajar di ko sang day mer waaw bu sañoon kenn du ko sang parce que ndoxum seddaay yi surtout koo xam ne amul tàngal ndox ah diggante yow daa bëgg nga set kese c'est pas pour la moo tax sa yaay di la sang moom nag loolu la koy jàppe day jàpp ne waaye yow damaa bëgg a sonal kese ndeke yow sa yaay sa sa cet la bëgg kese boo demee doo xeeñ ci classe bi ah ak nga nekk koo xam ne kii peñel la defal la lool buñ lay peñel sax ngay daw di yàkkamti ngir bu la ko kenn defal buñ la nee borosul ngay sàcc doo ko def alors que sa mbaax la kooku a gis ne xam nga da nga naan da nga naan ça c'est puéril quoi xoolal xale bi quoi ñoom xamuñu ndeysaan dama naan la attention de bu dee ne yow l'islam jullit nga gis nga la boobu digalu yàlla yi te sori terrain yi yàq xale boobu nag mooy comportement xale alayhi salaatu wassalaam ngir nga moytu mooy yàlla gi nga nekk waaw pieds yi nga nekk tous les matins ak tous kii di xool fas yi kese ndax da nga am déet yaa gi a xam ne baaxul waaw mais ñu la koy tere nga ciy gën a daw képp koo xam ne sax dama koy tere doo ko bëgg a dégg mooy misaalam femme bi ma waxoon keroog fa loolu nag paak bi ma doon nettali keroog ndax kooku ba ko waxee pour na vingt ans <laughs> waaw. <laughs> ki ne woon moom du dem euh, mbokkam ya nee nañ ko ñu dem yenn conférence yi parce que buñ demee dañ fay dégg loo xam ne du leen du day tax ñoom dañuy am cas de conscience léegi lu baaxul luñ nekk nan lañ ciy mën a continuer kooku kan lay nax boppam moo xale bee yëpp pour moom dama naan lay yow mii mooy bàkk di def bàkkaar yooyu ah di sàcc di seetaan ay film yu yées yoo xamante ne nii waxuma la kenn da ngay nëbbatu di ko seetaan mel ni yow borom bi gisuloo ah ah ka annaka tarah yow borom bi gisu la borom bi gisu la nekkul ku lay surveiller ba nga am nee nga am nga yaa yéey kersa ci nit ñi ñu lay gis ngay def lu bon waaye nga wiit foo xam ne borom baa ngi lay gis ngay def lu ñaaw ngay def lu bon lu mu tere kooku yàggone dee yem kon nag yonent yi lii la yonent na lay saab saab lii mooy misaalam ak ñun waaye képp ku taxaw place yonent na lay saab saab lii mooy misaalam ak nit ñi waaw yu baaxul yi ne da ngeen da nga leen di déranger sax le fait que nga naan leen baaxul quoi duñ la bëgg a gis buñ la oh, non moom c'est naroon nañoo tey naroon nañu fri quoi mais oustaz finalement ñëw suñu ngénte kaay duñu mën a ta duñu a tama quoi ah! fii mu ne woon nañ ministère wala nañ na ñu ngi yàkkamti nañ gaaw tudd rek ba ñoom oustaz dem quoi bañ mën a commencer suñu musique bi waaw jambal jambal yi ci koñ bi tànkal ñépp ñii sol fa ay yére yu ñaaw wan fa ay kër yu bon waaw xam nañ ne baaxul moo na ustaas bi da leen di déranger mais loolu mooy ustaas bi tane ah moo ustaas bi nga xam ne xamuñ ko caaxaan mais léegi ustaas bi léegi yi ñuy ne ah. ñu kii ñuy mel ni dégguñu wala di xaw a toogee ne di xaw a jël seen téléphone nekk ci leneen te ñoo gën a ñoo gën xam le kaw laa wax lépp lu xaw ci géew bi ñu ngi koy suivre wala iyaazu billah façon yooyu moo taxul ñuy wax waaye jamono ñi nga xamante ne nii ñoom gaa yi xaw nañoo am wegeel ci ñoom te xam nañ ne du ñu nit ci caaxaan bu ñu ñëwee rek tudd nit ndax foog ñu rek ñu tudd moom mu ci alxuraan beeg yooyu dañuy yàkkam ci mbir yi léeg-léeg bu ngeen yéexee tëj taabir bi sawaay laata ngeen di pare le musicien bi commencé bi allo allo allo ci micro bi ngir dugal affaire yi cassette yi di di essayer li la wan ne saay gaaw pare waaye ah, def nii yéen ah, mooy yow yaa ngi leen di déranger te pourtant wal iyaazu billah jàpp ko nag ci fépp ci transaction commerciale sociale yi waaw yow boo ñëwee rek gars yi ne si yàq na suñu projet non xoolal saay non oustaz man sawaay maa ngi doon restaurant à volonté bii nga xam ne maa ngi doon waajal maag sama gaay koy waajal oustaz ñëw nañu bi mu déggee affaire mu ne daa xaram quoi se moom mu ngi rëccu bu sañoon oustaz bi du ko leer masala boobu ngir moom lan la lekk goo xamante ni nii moom vraiment dañoo nekk ay dañoo yor esprit moom lu mu neex neex neex boo ko lekkee booy nelaw di fàtte li nga lekkoon wallahi boo booy nelaw di fàtte say bor waaw léegi mu rees nga mel ni lekkoo woon loolu nga xam ne mooy yàlla ngay ngay rëccu le fait ñu wax ma ne yàlla daa tere yi aka neexoon ñu bàyyi woon ma ba ma def ko sax ba pare walla iyaazu billaah kon nag loolu doy na waat ah kon dëkkaale beeg suñu dëkk suñu bunt bi mooy lan mooy di mooy ci jubu yonente bi alayhi salaam gis nga ci li nga xam ne moom la ñuy tere nañu koy nañu ko bax waaw nañu ko ba tax xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wallahi suñu suñu mbaax kese waaw comme li euh, euh, yenn surah yi tuddee buntu bi ci Sahih imaamu Muslim bi yërmandeem gu mu am ci jaam shafaqatuhu sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi wa mubalaghatihi fi mu am ci ñoom moo tax mënu loo xamante ne nii alal tamit mu toog di waaw lan lay gisee ñu sànku ñii ñii wuteeg ay jëfam ci seeni mooy yàlla ak seen bànneex yi nga xam ne moom la ñuy topp nga xam ne safaraaw jahannama la leen di jëme direct ëllëg ak safara sos fii lay tàmbale ci biti nii yaay foog ne ñu ngi ci lu neex mais mais non dañoo miin lu bon mais amatul sax yenn bànneex yi waaw moo tax boo yëgee ñu xaru wala yu mel noonu wala ñu nekk ci anxiété yu mel noonu façon yooyu stress bu rëy te pourtant buñ bëggee découlé wu nag ne nañ naan ay sangara yu bari yu leen di fàtteloo waaye ma dangay da ngay nax bopp te boo ko paree jël sa oto tël tël fu ne ray ay nit ba pare sax cause sa mort ak dégâts yu rëy yow mën a def ah loolu mu gis leen xër bi mu am ci ñoom ngir ñu bañ a dugg ci lii ñu nekk waaw. di leen ko tere waaw comme li nga xamante ni noonu la waa ji di teree lëppaa lëpp yi nga xam ne ñu ngi bëgg a tàbbi ci sa ci ci taal bi waaye malheureusement waaye mu nee na gaa yi ñu bari ñu ngi nekk ci li nga xamante ne nii mooy bi ma rëcc waaw dina ma rëcc sama loxo yi di dem di dugg ci li nga xam ne mooy safara si wal iyaazu billah laa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim waaw waaw raufur rahim la ci ñun dafa ñeewant yërëm maa ko bu rëy ci ñun moom yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax li ñuy tere mu ñu koy tere tere wuñu ko rek pour ngir li euh, li ñu doon wax keroog naan ak Cheikh Ibrahima Sakho. <laughs> yéen dawul l'islam da xaw ma bi ngir embêté leen loolu la mooy loolu taxu koo jóg mais suñu ngir suñu lu baax la mais suñu bakkan yi ñu topp ak suñu bànneex yi mooy tax ne dañuy jàpp ne non non duñ ko sax bëgg a dégg te bañ ko bañee dégg nag di continuer di wéy mooy ñu ngi tàbbi ci biir safar si comme ni nga xam ne noonu la lëppaa lëpp yi ak njéeréer yi doon tàbbee ci taal boobule ci lëndëm gi te waajee ngi leen di puus ngir ñu bañ cee dugg waaye ñu ngi dugg kon nag affaire baa ngi noonu kon nag mooy loolu la mooy di wattu sunna yonent lay sa saam yoonam lu mu la ne baal baal sa intérêt la de boo foogee ne moom nga koy def ah moo ci am intérêt waaw moo yaa ngi nax sa bopp de waaw c'est pour yow daa bëgg rek nga daa bëgg nga baax moo tax nag loo ko ci wax way ci toppal ne da ngaa soof moo tax waa Quraysh lañ gën a wax léeg-léeg ñëw ci seen foire yooyu doon am dem ci yenn tante yi tante arab yi yi doon am euh, ci aj geeg oncage gars yi di ko jàng ñenn yi day ñëw duñ ko sax déglu ko non non non non non bu ñëw bu ñëw mu mu dëpp ndànk waaw mais du ko tee dem ak feneen mu dem Taif gars yi saa xànni ko ay xeer boole ko ndox yeeg yooyu neewul yàlla alak leen de waaye malakul jibaal ba mu ñëwee ne borom bi Seydina Jibril ne ko nuyul kii. kii mooy malaaka bi yor affaire montagne bi sa boroom a ko yónni mu nuyu ko mu ne ko lan la mu ne ko sa boroom nee na dégg na li la say ñoñ wax ak weddi giñ la weddi boo bëggee mu jël ñaari montagnes yi daal di leen koy dóor alakleer mu ne ko laa yaa malakal jibaal déedéet yow malakul jibaal te keroog doo sànni nañ koy xeer ba nag taw ko waaye malgré loolu ci woole ñiiw bu leen dugg ci safara si gaa yi gaa yi waxuma la rek di ko rëcc mais dañoo ñu koy dóor ban nga xam ne noonu lañ ko dereetale waaw waaye ba ba ko borom bi yónnee malaaka ne ko bu waxee ma alak leen léegi mu ne ko déedéet waaw waaw in lam yakun alayka ghadab in lam yakun laka ghadabun alayya fala ubali waaw bu dee ne daal la borom bi sam sànj daal dalul sama kaw faalew ma lépp lu ñu def garaawul lu ma ci fekk rek baax na lu ma ci jële daal baax na waaw allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hiilati wa hawaani an an bu siiw boobalee waaw kon nag kon nag nañu ci mooy bu dee suñu bakkan yi affaire bi naqari nag waaw dara ndax lu bon moom bu ko bakkan mii du ay nooyal nga koy nga ko koy de gore rek bu tàmmee nàmp doo ko feral da nga koy ferale ay ay ay ay ay tout le temps mu il faut mu am coupure yow itam yu bon yi moo tax bu ma mu ne bu ma leen teree nangeen ngeen arrêté amul na pareegu ma on va un petit déedéet mu ne bu ma a nahaytukum an shay fantahu bu ma leen teree dara man yonent sallallahu alayhi wasallam ndax ñàkk arrêté nan la ñuy nan gise bu dugg ci safara ñu naan ko may leen ko tax te xamul kañ lay dee te borom bi yonent sallallahu alayhi wasallam nee na nit benn bis benn bàkkaar boo xam ne bu ci bàyyi sax xel borom bi loolu la koy dugal ko safara koo xam ne ba léegi mën nga faa tëmb ba yawmal qiyaam du àgg lan ngay xalaat nag ñu la waaye ci mooy yàlla la bu nekk nga naan noo pareegul nañ def ndànk étape par étape non non moo tax mu ne bu ma leen dara arrêté leen ndax lan mooy lan seen di leen dugg dugg ci biir safara stop ba ma leen gisee leen taxaw leen mooy da ngay taxaw amul noo bàyyi leen ko mu continuer après ndax mu continuer mooy mu jëlee safara si nga naan ko mu mu continuer loolu mooy <laughs>